وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ali hada haj qaal naam walaki ajr rawahu muslim rahimahu llahu taala kon ñu ñëwaat fi nga xam ne lañ yemoon ci garab gi di dimbaliwonte ci yiiw ak ragal yàlla ginnaaw biñ ko ubbee ci jotaay bi ñu génn ba gisoon ñaari xadiis yu njëkk yi mooy xadiis numéro cent soixante-dix-sept ak cent huit xadis sayna uh, uh, Zayd ibn Xaalid al-Juhani ak xadis sayna Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anhuma bu Abu Saïd bi mu joon gis ne Yonent bi saa saam dafa yebal la mbooloo benn armée ñu jëm ci waa Banu Lihyaan min Hudayl bokk ci waaso wu mag woo wala ji Hudayl mu ne na jóg ci góor ñaari góor yu nekk kenn ki pay ga nekk seen diggante lii nag mu ne wa an ibni abbas tay xadis gis ni mooy xadis cent soixante-dix-neuf téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne wa an ibni abbas mu ngi koy jële ci mawlana ibni abbas abdullah ibni abbas ibni abdil muttalib ibni hashim ibni abdi manaf eh, radiyallahu taala anhuma anna li rakba dafa daje benn convoi bi rawha lii mooy li nga xamante ne nii ci lay aji moom alayhi salatu salaam e, bi muy aji xajjatul islaam yi ajug lislaam gi e, xam dafa mobiliser wax nit ñi yëgle ko ci gox yi ngir ke ne day aji ngir tamit ñu jëli li nga xam ne mooy ponk bu mujj ci lislaam bu mu leeralagul mooy aj comme que bi da ko jox e, li mu ko jox ngir mu leeral nit ñi li ñu wàcce ci ñoom léegi nag muy def ponk bu mujj bi wax ko nit ñi yëgal leen ko waaw ba pare ne li yaxudu ngir ngeen jël ci man jël leen ci man si manasikakum ni ngeen di doxale seen aj yi jufu aj yi léegi nag boobu nag boobu la xew-xew bi ci loolu la amoon waaw moom la naan laqiya ci yoon bi ya laqiya rakban bi rawha dafa dajeeg benn convoi boo xam ne ar rawha la la nekk ar rawha nag benn bërëb la boo xamante ne ni euh, trente six miles digganteem ak Medina waaw trente six miles digganteem ak Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu dajee moom foofu fekk da doon hmm? léegi fa qaala manil qawm yeneen tubaab yi saa saa laaj convoi bi comme dañuy daje di ñuy daje mu dajeeg ñoom. mu ne leen manil qawm mooy mbokki fan ci wax wolof yéenay ñan moo tax eh, lii nii xaalu ñu ne ko almuslimun ñun ñooy way ngëm yàlla yi way wommatul yàlla yi fa xaalu wooloo ma ne ko mais man anta yow mi ñu laaj ne <laughs> beneen convoi bi ñu dajal <laughs> yow mi nga xam ne yaa ñu laaj suñu identité ñun ñooy ñan ñu ne la ñun ñooy jullit ñi waa yow yaay kan mu ne leen man maay rasulullah man maay ndawal yàlla lii allahu akbar te yaa ngi imaginer Cheikh bi yow non masha Allah ñoo ñi raw nañ ñu barki yàlla raw nañ ñu waaw xoolal xéewalu yàlla eh, ñii mooy nañ continuer après mu ne ba rafaat ilayhi imra lii nag bon wala nañ ko wax benn yoon kii al imaam al qaadi ah Iyaad ibn Muusa rahmatullah al maliki rahmatullah al qaadi Iyaad rahimahullah mu ne lii day niru ne lii nii que ne guddi la woon lool moo tax xàmmeewuñu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mu ne waaye it mën naa nekk ne bëccëg la de waaw mën na nekk sax ne bëccëg la dajeek ñoom waaye suuf ko ma masuñu ko woon a gis waaw ndax gàddaay yi ñu wala jógewuñ fa nga xam ne fa lañ kii woon ba ñëw Madinatul Munawwara gis yonent bi alayhi salaatu salaam léegi ñu dégg ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ko siiwaloon ci gox yi. keneen mu ngi aji ñooñu it wala heure aj jot comme que daaw Seydina Abu Bakar a jiite woon ajja jot arab yi dañ doon dem de toute façon nee nañ laa yaxujja bay badal ami ku kaafir wala uryan waaw Seydina Ali radiyallahu anhu ak na ko boroom na ko yonent ba na ko Seydina Siddiq alayhi radiyallahu anhu yebaloon mu ànd ak moom ba ko yonent bay sa sam yónnee te ajug Abu Bakar gi ci neuvième année bi juróom-ñeenteelu at mi yonent may saa saa waxoon nañu jàng fa njaalbeenu suuratu ba ca aj ga waaye wax nit ñi ne leen nag à partir de tey yéen musrikuuna yi ñëw di aj à partir de at mii kenn koo xam ne du sol yére comme ni ngeen di aje ñenn ñu duñ sol dara waaw di yuuxoog noonu <laughs> def ay yaramu neen naan al yawma moom yabdu ba'd euh, euh, kulluhu aw ba'dahu fama bada minhu fala uhilluhu waxi caaxaan yooyu <laughs> nga xam ne ndaw si bu yoon yenn yi neenañ duñ fa sollu daganut def yaramu neen naan tay daal lépp laay sànga wala lépp laay muri rek mooy yaram ko quoi <laughs> mu rafle lu ci feeñ nag daganul ma kenn bu ci kenn sàcc plaisir de damaa ñëw ngir ajal saa borom <laughs> fama bada minhu fala uhilluhu waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu léegi euh, kon mooy at moom lañ leen tere woon at mii nag mën naa am léegi ñii ah aj mi jot ñuy dem ñu daje gën a tuwal saasam comme que masuñoo gàddaay loolu possibilité la même mu nekk bëccëg waaye xàmmeewuñu ko moo tax mu ne leen yéenay ñan ñu ne ko ñun dañuy julli ñi waaw <laughs> ñu ne ko maa yow moomul di ñu laaj yaay kan mu ne leen man maay rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu yi dañ ci xam ne ñu la laajee hein yow yaay kan comme la mu waxoon Seydina Jaa <laughs> Seydina Jaabir <laughs> radiyallahu anhu yonent waaye saa saa am ne ko <laughs> dafa dafa yëglu mu ne ko kan la mu naan ko ana mu ne ko man la yonent waaye saa saa am génn naan ko ana ana ana mooy ngir wandoon kenn du ko def yow la kan yow boo wootee numéro inconnu xam nga boo wootee sa numéro sax waa ji xam na dina gis eh, waa kii de diw la yaakaar mu yëkkati gis na la xam na ne diw la waaw boobu mën na laa bañ a laaj kañ la surtout bu la déggee nga wax mu xam ne yow la quoi du keneen moo jël sa téléphone woote mais yow kenn xamul kan la nga woote numéro inconnu ba pare allo te waa ji xàmmeewul sa kàddu waaw allo waaw salaamaaleykum am yow lañ jëlul jaar sax waaw salaamaaleykum waaw rek commencé nga ne ko kooku man la déedéet man la ba da ngay wax man la te tamit naan man la ibra te ibra yu bari ci koñ bi wala ci gox bi waa ji ibra yu xam daa bari lool doyu da nga naan man la ibra njaay waaw ñu xam ne ah du ibra Diop du ibra euh, kan ak ñeneen ak ñeneen waaw mooy dangay wax lu leer <laughs> loolu la nekk sa sam noonu leeral sëy naa jaabir waaw nan lay yàq <laughs> kooku la nga naan ana man <laughs> mu gis naan ko ana ana waaw da wax lu leer ana <laughs> ana doyut waaw boo ñëwee la man man la déedéet man la taxul ñuy wax waaw da wax sa tur waaw ñu xam ne yow mii la moo tax gisoon nañ Seydina Bilal keroog bi ko Sayyidatu Zaynab ne ah yëglul ma ci Yonent bi sallallahu alayhi mais bu ko wax. Euh, ne bu ko wax man la kan la mu yonent Seydina Bilaal ne ko ah Zaynab de mooy Zaynab yi dañoo bari waaw Zaynab de mu ngi yëglu mu ne ko ay zayaani ban ci Zaynab yi mu ne ko imraatu ibn Mas'ud <laughs> yonent Seydina Bilaal door ko wax ne ko ah Zaynab yi mooy soxnaay ibn Mas'ud la nag <laughs> radiyallahu anhu kon mu ngi noonu mooy xam décliner son identité loolu yi dañ ci xam ne kon yow yu mel noon boo ñëwee man nañ ci jàngi ci lu sori ah kër man bu may dox ci mbedd mi am ku ma ñëw pas mu nekk à ah, faciès ngeen di wax ah contrôle au faciès déedéet foo xam ne dañoo soxla xam identité nit ñi yow waru la nekk loo xam ne dalaa da dañ ciy nekk waaw mooy yow lu tax muy laaj sama sama identité police bi waaw c'est vrai bu dee ne euh, parce que noir nga moo tax mu teggi fi ñëpp di la kii loolu c'est pas normal voilà. ndax loolu déedéet loolu c'est pas normal wala it nga ñëw kii réew mi euh, mu euh, voilà ñépp toog yow mu xool la parce que rek neexoo ko mu ne yow laay contrôler loolu it normalul waaw mais même bu dee des fois gars yi li ñuy wax tamit des fois c'est compréhensible <laughs> waaw yenn policiers yi dégg naa leen ñuy wax ci rajo bi naan euh, policiers yi wala ay nit ñu naan mais attention xam nga bu ñu waree contrôler ay nit ñoo xamante ne ki def mbir mi xam nañ ñan la mooy ne par exemple am bool dafa am fee ñu ñu ñu ñu ñu daal di leen yëgal benn bool benn sàcc bu am benn ak sàcc am na ku këpp saagu jàmbur daw dugg ci centre commercial bi benn magasin ñu dugg ci ko kii bi mais bu dee ne dañ ne xam nga dañuy gis euh, bu dee ñen nekk ca poste bi di di surveiller policier nekk di surveiller caméra yi dañuy gis ban façon type la buñ nee type asiatique la. mais bu boobaa bu boobaa nag c'est normal que policiers yi buñ duggee ci magasin bi pour tamit bañ waa ji rëcc leen duñ fi nekk di fuye koo xam ne waa yow kii type européen la wala type africain la kooku du ko fuye du kooku lay laaj di daan ci dem mais comme que dañuy type asiatique la mais bu boobaa type asiatique yi nekk ci magasin bi ñoom lay xool policiers yi bu ñu ñëwee dañuy cadrer affaire bi jublu ci ñooñu mais euh, euh, la ndax ngir ñu xam kan ci yéen la parce que xam nañ ne type loolu moom garaawul. bu dee loolu moom garaawul buñ nee daway tit tit africain la waaye ab noir la ki këpp saag bi ab noir la bu ñu duggee ci magasin bi lan nga bëgg lan la ñuy ñëw di di di di di laaj euh, monsieur Patrick mais nga xam ne moo gën a weex weex kooku du moom soxlawuñ loolu bu boobaa yéen noirs yi fi nekk waru ngeen fi nekk di mer voilà pourquoi ñu may kii sama identité pourquoi pas les autres non bu boobaa il faut tamit affaire bi on soit euh, objectif quoi voilà bu nee nañ ne c'est un type européen bu boobaa it police bi soxlawul m bi mu koy mu koy kii inquiété wala asiatique bi waaw ki niroog bu ñu nee asiatique bi nga ne ma mais asiatique bi waaye arabe bi nag ma ne mais arabe waaw asiatique la mais bu ñu nee asiatique en français bu ñu nee waa ji type asiatique mooy chinois yeeg façon chinois yeeg japonais yi loolu lañ ci jublu waaw mais xam nañ ne Arabie saoudite continent asiatique. marché asiatique la bokk l'image continent asiatique la voilà te bokkuñu niroowuñu mais buñ nee asiatique loolu même buñ naan waa <laughs> les asiatiques ñoom dañoo euh, teey yu mel noonu loolu jublu mooy ñële lañ ci jublu chinois yeeg façon japonais yeeg euh, coréens yi voilà mooy façon yooyu quoi kon loolu it dañ ko dañ ci mën nañ ci jàng que ne buñ la euh, kiiwee sa décliner yoo xam ne dañ laa laaj nga décliner sa identité wax yaay kan mais wax ko grawul voilà que ça soit ñu laaj sa papier euh, voilà monsieur contrôle mu bañ a nekk au faciès bi ñu wax mooy di diir ñenn ñi parce que ay noir lañu voilà ñoom la ñuy contrôler ngir humilier leen ngir tamit wan leen ne yoon loolu baaxul waaw mais bu dee temps normal ci yu mel noonu ñëw wala yooyu contrôle comme ça ñu contrôle li ñëpp wala ci bus bi nga jógee Italie voilà dugg euh, ñëw ba euh, côté Nice wala frontière ñuy contrôler waroo wax lu tax ñuy contrôler voilà ba pare di ci mer déedéet yow waxal defal roye ko yonent bi sa saam rek voilà manil xaw la rek mooy <laughs> loolu manil xaw ma kay mooy indil sa papier ñu xool <laughs> buñ buñ la xamoon kay voilà manil xaw waaw <laughs> ah, wala daa am looy nëbb a ah, fay manil xaw yéenee ñan xaalu ñu ne ko almuslimuna gis nga ñoom ñu wax lu leer kon xam na ñoom jëli nañ xam ne yeneen tubaab saa saam li mu ci jublu waaw mooy bii jubluwu ci ñu naan mu naan kii naan man la Móodu Njaay man la Ibra Njaay kii naan man la Musaa Sow ainsi de suite non non non mooy almuslimuna ñu xam ne ndax bu doon yeneen tubaab saa saam du lool la taxaw doon dina leen ne non leneen laa leen di laaj waaw <laughs> léegi nag. Eh, ñu ne ko yow itam yaay kan loolu it baax na ci bu dee ne yow ñi ngay waxal boo ñëwee eh, eh, laaj gaay yow la yaay yéenee ñan ñu wax leen te yow xamoo kan la yow it baax na nga décliner sa identité wax yow itam bu ñëw rek daal di ñëw après ñu jóge fi la sa sekk doon na waaye dugg ci kër gi <laughs> tooñ ci yéen ci jigéen ñu naan a kooku mooy gan kuy bàyyil ñu naan gaayen benn moom daal xamuñ ci moom dara lu dul ñu naan gaayen la benn gaayen <laughs> xaw nga lool moom jaaduwul moom <laughs> waaw même bu dee côté moom sax lu bon la moom waaye <laughs> mooy gaayen moom du wax moom waaw décliner les identités dañu xam ne diw la waaw ay woo ñëwee ñeneen diw moo tax léeg-léeg baax na ci euh, euh, mbir yi booy waxtaan yoo xam da nga koy def ci internet wala yu mel noonu it ñun ñi xam ne kii wax mooy diw <laughs> voilà <laughs> ah <laughs> de Muhammadul Fadil Muhammadul Fadil Thiaw voilà noonu de lañ tudd ma sha Allahu taala yal nañu mbiru suñu tudd Muhammadul Fadilu ah Thiaw voilà Allah al caaro yi su ginnaaw raay summal Lyon summal ah ah ah Grenoble summal Lyon euh, summal Villeurbanne précisément <laughs> voilà voilà loolu moom <laughs> mu ngi noonu kon nañu roy sunna masha Allah kon man ant <laughs> kon de man wax naa may ant yow xëy man ant yow ah al al ñoo al al al ñoo jur yi eh, summa yow foo jaar sax France da ngaa ñëw rek direct fi ah. su <laughs> mbal Villeurbanne wala ville yow Lyon nga dëkk wala Bronx mbal Brony <laughs> seetal looy wax kon nag mu ngi noonu <laughs> xaaloo kon mu ne Rasulullah man maay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waaw rëyul tamit naan mais man xamuñu ma ay jullit may dajay ñoom ñu naan man xamuñu may kat xam nga am na ñoo xam ne dañ ne kilifa lañ ci diini mais yu mel nii da leen di offensé quoi waaw wala seen taalibe yi buñ nee diw de xamuñu ko am ñoo xam ne ay jullit yoo xam ne nañ xamuñu ko ñu ñu jàpp ne gaa yi alku ñu fekk xamuñu waaye loolu du dëgg loolu amul fan la waaw képp ku ne képp ku dëkk Touba wala ku dëkk Tiwaawan yàgg fa te yow sa tànk ba su la dem ci jumaa yañ fay wax mais yaa ngi dem jàkka ya nekk sa koñ loolu daraa ci newul jàkka ya jumaa ya loolu darul benn loo xam ne lu ñuy ŋaññi nga jàpp ne fii mu ne torox na ba faw loolu dëgg waaw waxu caaxaan yooyu mooy la ah jàpp ne yow fii mu ne Sénégal képp koo xam ne tegul tànkam Tiwaawoon bu deewee sawaay kooku alxura waxoo dëgg xam nga ne li wax demewul noonu boo nee tamit euh, euh, euh, képp koo xam ne juddu nga tànk tubaay tuubaa alku nga waxoo dëgg laa lay wax waaw tey yaa ko tey xam nga ne dangay ngay teg. wal iyaadu billah waaw loolu mooy lan waaw waaw saa yow ma ne la lan li mu wax garaw ma ne lan la mën a tënk mbir yi li borom Masaalik doon wax radiyallahu anhu sëñ Tuubaa ñoo xam ne gars yi ñenn ñi dañoo jël mbay yàlla seen ko fenn toog yonent ma ne saa saa ma boo xam gisoon nañ lu ñu wax kaw kaw kaw kaw bi naan yonent ma bi ñëwoon déewal ci jàkk ji tuur ndox ci jàkk ji ba pare naan yàlla yàlla yàlla nañ ma yërëm gars yi nar ko pamti pamtee sax saaxee ko mu ñëw taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi naan yàlla yàlla nañ ma yërëm ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam te boo ñu yërëmee bu yërëm kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dégg waaye laqad hajjarta wasi'an yow yaa ngi bëgg a tënk loo xamante ne lu yaatu la waaw <laughs> muy li nga xamante ne nii mooy yërmande yàlla njëggal yàlla nga bëgg koo teg rek ki sama digganteeg yow ñun ñu yërëm maa yow kese ñu maa yow kese yërëm bu yërëm kenn déedéet yow itam dañ naa la loolu la waa ji koo daa bëgg wax ne moom mu ngi mooy képp xoolal ñu nar a alak yëpp ci loo xam ne lan parce que alhamdulilah sawaay ma ne ku dëkk biir Touba laa lay wax ak Tiwaawoon ci boppam mag dafa yaru fa ba am cent ans quatre dimanche te tegoo benn yoon sa tànk ci jumaa yu mag yañ fay wax mais teg nga ko ci yeneen jàkka ya fa am di julli ji àjjuma ya nekk sa koñ sa def nga li la war waaw def nga li la war amul benn foo xam ne ci biir lañ bind ne képp ku demul jumaay Tiwaawan wala jumaay Tuubaa alku nga amul loolu daa am nit ñu nekk fi di baax di dem am ay daraja yu kawe ci lislaam te même bu ñoon léegi lan ngay wax ñooñu ak di existé sax nit ñi di baax nit ñi di kaw kaw suuf ak biir Sénégal sax masuñu faa teg sax seen tànk ci ñaari dëkk yooyu am ay daraja yu kawe fa yàlla yow nga bëgg a ñëw ne léegi sawaay parce que ab fanatique nga rek waaye loolu sax ngeen ko teg fan ngeen ko teg loolu kay bu ko naa bu yelloon fenn fu ñuy wax dañ naa mooy Makka ak Medina te loolu sax amul ci Makka ak Medina waaw Makka ak Medina hatta Makka ak Medina sax dara ya ji waa di wootal dëkkam moom dëkku sëriñam amu amuñu ko waaw gis nga Makka fenn la koy amee fenn mooy lan koo xam ne aj daa nekk farata ci moom waaw kay demu fa kooku ñàkk mu ajam googu bàkkaar la ci moom borom bi nag bu ko neexee mu mbugal ko ndax loolu ñàkk demam te am na moyen yi dem ko dara téyewu ko defu ko kooku waaw kooku kese waaw kooku kese ndax ndax ndax aj ji nga xam ne moo nekk farata ci moom mu man ko dara téyewu ko mu bañ koo def loolu la waaye rek du ne walla waa ji daa war rek walla mbir na ci boppam nit ki mën naa aj même bu nee ne loolu moom yàlla nañu ci yàlla musal ko wax musal ci bépp jullit aji nit mën naa dem màkk aji def aji yi ba ñëw dànkam loxoom daraam nokki wam bu jaar Medina te deful lu xaraam deful lu xaraam de def na nag xilaafu law laa li gën a yeey bana ko waaw ndax ñëw ba foofu nag vraiment te demoo seeti euh, ziyaare gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jumaayom ja ak ya nekk foofu ay Tuubaa yooyu vraiment mooy euh, loolu de am na lu ko gën foofu waaye nag amul nekkul luñ koy ñaññe nekk luñ koy ŋaññe amul luñ koy ŋaññe wala di ko waaye yow di ko xoole bëtu yow mii amul bëtu yow mii def na farata lim def makka la ak ay arafaat ak yooyu def na ko jeex na loolu mooy farata ci moom yow moom la a toog naan waaye sëriñ diw wala ku ku dëkk Sénégal ko xam yow alku ba waxoo dëgg laa wax yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne moom jullit du nekk jullit lu dul mu xam ko parce que mooy buntu bi yàlla bi te loolu xam boobu du xam xam xam xam physiquement nii parce que même jamono ji muy dund parce que am na ñu bari ñu ko gëmoon te masuñu koo gis na ñu bari ñoo xam ne dañ koo gëmoon te masuñu koo gis dund la ñoom moom ñoom ay Abu Usman an-Nahdi yi ñuy wax ah ñoom Abu Idris al-Xawlaani radiyallahu anhu mais ñoo jamono yonent sallallahu alayhi wasallam ñu ngi dund waaw ñoom as-Sunaabihi as-Sunaabihi ni ñoom ñëpp ay sa ñoom du ñuy saxaaba mais dund na yonent bi alayhi salaam bi yonent bi alayhi bi dund ñoom ñu ngi dund ci kaw suuf nekkoon ay jullit ñenn ñi dañoo ñëw ñëw sax ngir seet si ko biñ agsee ñu ne yonent nañ ko yaa ñetti fan. waaw est-ce que dañ naan ñoom fekk gisaguñu woon yonent bi alayhi salaam seenu ngëm baaxul woon bañ a baax ñu ngi woon ci l'islam nekkuñu woon en de l'islam waaw. moo tax ñii nii dañuy yonente may sànam mais xàmmeewuñu ko bu dee ñu ne bu dee eh, benn euh, supposition bi al imam al qadi Iyad rahimahullah wax ne amaana guddi la woon loolu mën na ne que ne loolu moo tax ràññeewuñu ko waaye mënoon na beneen bi wax man na nekk bëccëg waaye ma masuñoo gàddaay te masuñu koo gis waaw gisoon naw si mu romboon ci bàmmeel bi mu toog bi jooy doomam mu naan ko yaa amatallah si waxtasibi muñol sa muñ gi nga nga yaakaar ci payu yàlla mu naan ko ila yaani ndaw si naan ko way sot ma fee wa yow yow innaka lam tusab bi musibati sama musiba bi dalaa dalul rek c'est très facile nga naan euh, bi mu demee sayyidna al-Fadl ibn Abbas ci beneen riwaaya radiyallahu anhu maa ne ko mi xam nga ki doon waxal yonent bi saa saa ndaw si ndaw si àddina mel ni dafa tukki mu daw waaw ñeena bi ma ñëwee kër yonent bi saa saa fekkuma fa garde amul garde amul gardien amul dara ma ñëw ne ko ah yonent baay saa saam nuyoo ne ko man xàmmeew ma la woon de mu ne ko innama sabru inda sadmatil ula dëgg-dëgg mu dëgg mooy fa rës gu njëkk ga waaw kooku est ce que xàmmeewul la ne waa ji yéefir wala du baax kon waxi fanatique yooyu yooyu nga xam ne moom la nit ñi wax foog na nit wax dëgg di ko yuuxoo ko fattasu ma ne fattasu balaa neex na nekk ci dëgg laa wax voilà fii amul kenn koo xam ne dañ naan ku ko xamul alku foofu yonent bi saa salaam kese la hatta xamoo ne te mooy xam ji mooy lii ma la waxa ah, mooy xam ne mooy ndaw yàlla lii mooy gëm parce gëm ko moom dafa bokk ci ngëm yàlla ah lan amana <laughs> euh, bi ma li nga xam ne moom lañ wàcc ci moom wal mu'minuuna kullun amana billah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ak ndawam yi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax moom xam ko dafa ràññeeku man la ñàkk te mooy buntu yàlla bi ran ngay demee ci yàlla te xamoo buntu ba loolu man da ne keneen kulut moom nag du buntu yàlla waaw mooy ne lenn la dalay tegtal buntu yàlla bi di yonent bi alayhi salaam fi nga war a jaar ba teg la ci loxoom kese waaw mu ngi noonu waaw te ñooñu yàlla da leen a wasaare ci kaw suuf deful ne benn nit kese man loolu amul loolu ku la ko waxi defa li mu wax demewul noonu waaw ñi mën a defar nit ñi teg leen ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah ba ko boroom bi tegul ñun ci suñu bakkan ñun waaw boroom bi ba fadlullahi la ngëneelu yàlla moo koy teg ci loxo ku ko neex kon nag bu fi kenn rey nit ñeeka ay wax caaxaan yooyu ay ku xamul sëriñ diw ku xamul kii alku nga waxoo voilà li ngay wax xamul loolu moom demewul yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> gaa mu ne leen ah ñu ne ko yow yaay kan yow mi ñu laaj. ñu man maay rasulullah de maay ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam. te meru ji neewul lu may. man de bi nekkee jullit nga xamu ngeen ma man rasulullah. yéen daal nangam ak i nangam déedéet. simplicité c'est ça la ni mooy diine waaw <laughs> léegi nag. ñu profité ñu laaj ñu jot fa qaalu ah fa rafa'at ilayhi imra'atun sabiyya hmm. bon am benn jigéen boo xam ne dafa yëkkati benn xale bu mu yoroon fa qaalat mu ne laaj ab laaj ali hada hajj comme que nag yaay rasulullah yaay ndawul yàlla kon suñu digganteeg yàlla moomu nga xam ne yaay ndawam nag luñ la laaj dañu ko war a mën a tontu <laughs> ah, ah, ah, loolu loolu bés boo fi taxawee ni yaay sol mbubbum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ko fi toogal yaay boroom xam-xam bi yaay ki ki sell yaay ki lool ah waroo daw yi laaj laaj de ah laaj ci diine yow man ngay nekk ne yaa fi toogal yonent way sa sam mi doon tontu laaj yi yow te doo tontu benn laaj ba pare di gëm loo nit ñi ne laaj yooyu sax voilà laaj bala nga koo tontu li suñu sëriñ la wax keroog ci Bulughul Maram bi radiyallahu anhu kooku yi ñenn ñi yox ko ba ba ñenn la mooy ay laaj dafa sensible ci diine tontu ci diine dafa sensible nit du ñëw laaj la rek ci diine nga tontu ma ne looloo ma sa nit ñi dañuy ñëw jaa ak euh, Fatimatu bint Abi Hubaysh Fatima bint Abi Hubaysh ñëw na ci Yonent bi saa saam laaj inni imra'atun ustahiid ustahiidu ustahiidu euh, fala euh, athur afa ada'u as man di jigéen laa boo xam ne damay am jorngel est ce que damay bàyyi julli Yonent bi saa saam ne ko laa innama zalika irq wax ko liñ koy wax loolu ab sidit la bu faj ñaata yoon lay saxaaba yi ñëw ay nit di jóge fee ko laaj bi saa saam di leeral seen diine yow nga ne yaa ko fi toogal ba pare naan kenn du laaj directement nga tontu ma ne loolu day wane day camoufler ak nullardisme waa ak ñàkk a xamam dara waaye ba kenn kenn forcé wu la sa waaye lu tax nga bëgg bubb bubb moomu bubb waroom xam-xam alors que yow àggoo fenn waxuñu la lépp luñ la laaj nga xam ko noonu des ñu laaj la nga ne xamoo imaamu Maalik laaj nañ ko mu ne la mu tontul tuuti yeneen yi xamu ko waa wax ju naan yaman laa jóge mu ko demal waa yaman nga ne leen Maalik xamul voilà loolu xam nañ ko mais yow mooy yow cent questions sur deux cent dara boo ko ci man boo tooxawee tout le temps muy demee noonu nga naan affaire yi sensible ma ne loolu da nga cee bëgg a mbubb làqatoo sa ñàkk xam dara ndax yow sa xam-xam mu ngi ci téere ya newul ci sa bopp bi newul sa fet defoo li imaamu Shaafi'i mi doon tudd bee paasoo ilmi ma'i haythuma yamamtu yatba'uni in kuntu fi daari kaana al-ilmu fi daari aw kuntu fi suuqi kaana al-ilmu fiihi ma'i voilà ilmi ma'i hmm? sama xam-xam mu ngi ànd ak man waaw qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduuqi gis nga sama xol mooy denc waayu sama xam-xam waaye lu ay biiru ay ay ay walis ay ay ay ay maal ay gaal ay bibliothèque yoo xam ne fala samay samay xam-xam ne déedéet man sama ay qalbi wira'un lahu sama xol sama dënn mooy li nga xam ne mooy sama man mooy sama trésor mooy sama magasin wu xam-xam waaw bu ma nee ci kër gi xam-xam baa ngeen man wala ma nekk ci marché bi xam-xam baa nga fa ak man te yoruma téere yi waaw ma ne nañ ne xamuñu dara nañu rako moo gën bu gëmloo nit ñi ne ñun fii mu ne imaamu Maalik la ñu rahimahullah ta ku ñu laaj dara ñu naan boo nañ bàyyi laaj ji nañ ko jëkk ni ñu toppatoo ko door a tontu léegi nga ñëw ci kanamu télé bi def seen cinéma googu ñu foog ne laaj ji léegi lañ ko fi indi alors que du léegi bañ ko fi indee daanaka man na trois semaines waa ji di ko toppatoo di ko waajal ñeewalu baaxul la mais xamalal nit ñi loolu que ne man lii daa lan moo bon mooy bëgg jël yoo xamante ne nii masula am nga bëgg koo def ne lii mooy li jaadu waaw nit ñi ñëw am seeni laaj lan nga bëgg mais ki taxaw léegi doon julli am problème ci julleem ñëw laaj la looy wax te war a julli léegi parce waxtu yi da koo war a def lan nga koy wax damaa sëlmal bi ma bi ma jullee ñaari rakk te ñeent laa waroon a julli lan laay def da nga ko naan ah baal ba ma dem kër ga ndax laaj tontu ci diine dama nekk loo xamante nii dégg nga ah ma ne a da yow sa kër ngay dem boo xam ne julli ji weesu na yow bala fa àgg daanaka dix-neuf heures timis jot bu yàgg moom moom mu ngi doon julli tàkkusaan nga naan dañuy xaar loolu nga loolu ngay wax mais la gars yi nañ bàyyi suñ caaxaan yi neew xaw ma laajal keneen moo gën a simple bu ko defee dootul yàqati temps ci yow mais c'est tellement simple quoi voilà kon boo fi mbubboowoo yenn yi wala woote woo yenn yi da man nag yenn yi tamit ñu la koy laaj waaw moo tax ndaw si gis nga dañ ciy jàngale ni gis nga saxaaba yi li ñuy profité bokk na ñun de buñ nekkee boroom xam-xam ñun nii lañuy def lañ wax rek ñun buñ dajee nit koo xam ne boroom xam-xam la est-ce que dinañ exploiter di ko laaj suñu wàllu diine ak yi nga xamante ne xamuñu ko ak suñu diggante suñu boroom loolu lañ koy laaj déedéet ay suñu mbay meek suñuy waa sëriñ bi moom kay boo ñu mënee defal ay ñaan yii moom kay wala boo amee loo xamante nii bu ma ko ñaanee dootuma ñàkk saa su damay am xaalis façon yu mel noonu ak mais ajjana moom wax naa la kenn ñaanatu ko parce que ajjana gaa yi ñoom assuré nañ ko seen bopp bu yàgg pour ñoom moom bañ ciwee lañ dañ dugg ajjana bi rey de xisaab léegi nag yi ñu fi nekk yëpp ngir seen affaire àddina rek baax la waaw sëriñ doyewuñ ko dara ab loo xam ngir lenn kese la ngir mu leen di defaral seen wàllu àddina jeex na seen commerce bi seen kër yi ñu bëgg seen chantier bi ñu nekk seen tukki bi seen doom yi war a tukki seen projet doom yi wala ñoom seen projet yi bopp lool seenu am xaalis seenu yooyu seen projet mariage yu mel noonu kese la ñuy laaj sëriñ si ak waxtaane mbay mi ak li nga xam ne firme ba layam usine ba nangam ba lamb ja nangami sàngam wal iyaazu billah loolu lañ fi ne du ñu profité mukk ci boroom xam-xam ah xaw yu sahabatu rasulillah de waaw yow itam mi nekk fee jàpp ne jigéen nga yow xam-xam warulaa ñor xoolal ñii nekku ñoom ay jigéen kese de ab mbooloo lañ ay góor ak jigéen ndaw si ci boppam bi mu yonent bay saa saa ma man maay rasulullah sallallahu alayhi wasallam saa la yëkkati benn xale laaj waaw waaw comme quoi jigéen bi yow it li la préoccupé dee ko laaj ci sa wàllu diine sa wàllu àddina ñëwal ci boroom xam-xam bi nga laaj ko ko wala nga woo ko wala nga bàyyi ko message nga laaj ko ko wala nga bind ko SMS wala nga yóbbante yooyu yëpp ay moyens la ngir nga xam sa diine mais manoo toog tamit di xoolee di mel ni gaa yi ñu naan ñu parke la rek ci wàññiweeg yooyu baña loolool jàngil da xam sa diine laa wax kenn du la nax gars yu bari xamuñu dara waaye bëgguñ seen femme yi xam parce que bu seen femme yi xamee yenn yu bari yu ñu leen di naxe dootuñ leen ko mën a naxe di ko jaari ci turu diine alors que loolu kadib la kay kàcc la waaw moo taxit femme yi nekk ci réer dafa arrangé gars yu bari waaw <laughs> ñu leen di naxe rek di leen gëmloo ne lii la alors que du diine dañ leen koy xaw a junj ñoo xamante ne gars yi am na xam ne ay gars lañ waaw. kirib am bi jàpp ne lii diine bu demee rek ba ñu naan ko ma ma ah laa wax ne diine la li muy insinué waxam ci ko doon ko directement <laughs> mais daanaka loolu la ko doon waaw moo tax ñu bari femme yi xam du leen arrangé mais am xam mooy c'est parce que seen lañ tànn lañ topp waaye. wax dëgg yàlla ñoom ñu xam ñépp xam seen diine loolu mooy arrangé mboolem àddina ci waaw kon nag laaj dajeeg boroom xam-xam nañu jamonoy profitoo la du waxtaane politique beeg tey walla diw jàpp nañ ko diw def nañ ko nii diw fee kii nee na walla kii mooy bokku élection yi kenn du ci bokk kii yóbbu nangam sàngam nangami sangam ngeen nekk fa rey seen temps ci loolu ak yoo xamante ne wax yoo xamante ne ay kesew kesew la ci kanamu waxu bu boroom xam-xam wal iyaadu billah surtout suñu jamono yi nga xam ne ñun bu ñuy wax ci wàllu en tant que wolof ci wàllu politique passion la ñuy demee ay een yu bon la ñenn lañuy dem bay een lañ amanante ñoo xam ne kat ay jullit lañu luñ leen mën di wax ay jullit lañu een daanaka à la limite da nga naan est-ce que sawaay mii jàppul ne Abu Jahl tanewul sawaay alors que waa ji nu mu man di mel mu ngi julli beneen temps bi it jàppe ñeneen ñi noonu ay noon dëgg wal iyaadu billah li gën a garaaw mooy ci diggante nga nekk jataayu boroom toog boroom xam-xam moo xam oto wala néeg wala fu ab salon wala fu ngeen man di nekk ngeen nekk fa nekk ci yooyu wal iyaadu billah wal iyaadu billah li gën a yées nag mooy moom ci boppam sax mu far ak nekkati moom ci mbir moom di ci participer loolu moo gën a tee garab waaw xoola yonent bi alay saa salaam mooy di wax loo xam ne dara leeru la ay nee na ñoo qiila qaal yooyu yonent bi alay saa salaam doon dañ wa kaana yakrahu qiila wa qaal wa idaa'atul maal waaw yonent waaye saa saa bokkoon na yi mu bañ dëgg dëgg kii la xaal nee nañu indiré te médias lool kese la presque waaw source yu du leer même yi nga bindal tegal la nii ne lii la c'est méfie-toi méfie-toi defal attention boo ci dóoree jàpp ne yaa ngi argent comptant am nga problème dara du ci leer li ci li ci dëgër de attention kon nag wa idaatul maal waaw ak yàq alal yooyu yëpp yonent waaye saa saa da koo bañoon waaw waaw suñu temps bi mooy suñu alal mooy suñu kopp mooy suñu capital mooy suñu rasumaal bu ñu ko sànk ci ay wax yoo xamante ne waxi kesew kesew la dara leeruñu ci te képp ku ñu jëw ci ñenn ñi ñoom moom duñ ñu baal te fan ngay dajee te moom sax ngir ne ko jéggal ma yow amoo amoo possibilité waxu ko waaw kon nag nañ def attention te téye suñu làmmiñ yi ci li nga xam ne moo ñuy jariñ ak loo ak loo xamante ne luy defar diggante ak yu mel noonu loolu moo ëpp solo nekk di wax yoo xamante ne nii laa yusminu wala yughni min ju' waaw du la suural te du la jariñ dara ci sa mar bi nga mar ngir xam sa borom ngir jege sa boroom du la ci jariñ tous bal da yàqal waaw ndax moom al waqtu ka sayf gis nga temps comme paaka la rek comme jaasi la rek boo ko utiliser man cee dagge yii dox sa digganteeg sa borom ba nga mën a àgg fa sa borom moom dalay dog waaw dalay sisaye kon nag wal iyaazu billah kon ndaw si jàngal ñu la am solo yonent lay saat sa am ne man maay ndawul yàlla mu yëkkati fa rafa'at ilayhi imra'atun sabiyya benn jigéen ci mbooloo ma leen ñun ñoo julli ñi yëkkati benn xale bu mu yoroon fa qaalat mu ne ali hada hajj mais yonent lay saat sa am comme que yaa yonent lay saat sa am est-ce kii am naaj xale bii waaw xaala yonent way saa saam ne ko naam wala ki aj wala ki aj aha kay te yow yaay am pay bi hadis bi nag dina ñëwaat ci kitaabul xaj ci téere bi nii moo tax masalaay aju xale mënoon nañ ko fax léegi ne dañuy bàyyi ba foofu parce que day nekk lu ñuy waxaat bu boobaa insha allah hadis bi xam nga ñoo hadis buñ gis duñ ko gisaat bu boobaa rek masala bi la ñuy gisaat yii ñu taxaw nii yépp duñ ci taxawaat insha allahu taala ah mooy ab xale est mën naa aj wala mën premièrement loolu mooy première question comme ma am xale boo xam ne quatre la am may aji yóbbaale ko est-ce que kooku ajam dina baax wala déet mooy est-ce am na aj mais bu ajee est-ce aj ga dina baax wala déet <laughs> waaw loolu yi beneen yoo xam yooyu yépp yoo xamante ne ni euh, dinañ ko gis foofu ndax hadis bi war na ñëw euh, war na ñëwaat hadis mille deux cent quatre-vingt-deux te boobu mooy ci téere bi mu def ci wàllu aj ci téere bii di Riyâdous-Sâlihîne kon nag mu ne xadis baa ngoog kon mu ne rawahu muslim rahimahullahu taala wax nañ la ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo en dehors de al imamu muslim ibn al hajjaj wax nañ la tene al imamu ahmadu naga noon al imamu abu dawud ak al imamu an-nasa'i rahmatullahi ñoom ñépp ñoo ko solo al imamu muslim rahmatullahi alayhi mu ne haddathana kitabul la ko baabu andi ko Eh, eh, kitaabul hajj wala baabu sihhati sihhati hajji sabi wa aji wa ajri man hajja bi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba moom yàgg nañ koo gis mu ne wa Zuhayr ibn Harb moom it yàgg nañ koo gis wa ibn Abi Umar muy Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki rahmatullahi alayhi jami'an ñoom ñëpp ñetti sëriñam yi ci ñoom la ko jëlee mu ne an ibn Uyayna ñoo ko jëlee ci doomu Uyayna muy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahmatullahi alayhi qala Abu Bakr mu ne sëriñ bu njëkk bi Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala moom dane haddathana Sufyaan ibn Uyayna moom noonu la ko waxee expression yooyu yooyu la utilisé haddathana nettali nañu Sufyaan ibn Uyayna Sufyaan di doomu Uyayna an Ibraahiim ibn Uqba mu jëlu ko ci Ibraahiim ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Asadi rahmatullahi alayhi al-Madani rahmatullahi alayhi an Kurayb moom moo ko jëlee ci Kurayb mu ne mawla ibn Abbaas muy Kurayb mawla ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu muy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Haashimi rahmatullahi alayhi Abu Rishdiin rahmatullah alayhi al-Hijazi al-Madani rahmatullah alayhi an Ibn Abbas moo ko jële ci njaatigéem Mawlana Abul Abbas rahmatullah alayhi ma al-Habr wal-Bahr an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallama laqiya rakban bir-rawhaa'i faqaala mani al-qawmu qaaluu al-muslimuun faqaaluu man anta qaala rasuulullaah sallallahu alayhi wa sallam fa rafa'at ilayhi imra'atun sabiyya fa qaalat ali hada haj qaala na'am waliki wa laki ajr kon noonu la ko imaamu Muslim daal di yëndee rahmatullahi alayhi léegi nag ñu daal ci hadis bi nga xam ne mooy mujj al imaamu Nawawi